a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu shaykhul islaam muhyiddin abu zakariyaa yahya ibn sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi matni al-arba'iin an-nawawiyya fil ahaadiisi as-sahiihati an-nabawiyya. al-hadiisu al-xaamisu ashar an Abii Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man kaana yuminu billahi walyawmi alaaxiri falyaqul xayran aw liyasmut wa man kaana yuminu billahi walyawmi alaaxiri falyukrim jaarahu wa man kaana yuminu billahi walyawmi alaaxiri falyukrim dayfahu rawaahu albuxaariyu wa muslim rahimahuma allah qaala al imaam an-nawawi rahimahullah mu ne alxadiisu xadis bi nga xam ne alxaamisa achar mooy alxaamisa achar alxaamisa mooy juróom achara fukk ak juróom ala mu ne an abi hurayra mu ngi jële ci seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaal neena man kaana képp koo xam ne nekk na yu'minu nekk aji ngëm gëm billaahi ci yàlla taala wal yawmil aaxiri te gëm bés pénc kene bés am na bés boo xam ne mooy bés bu mujj bi nga xam ne mu ngi ñëw te borom bi dina ci dajale jaam yi daal di leen fay lañ doon jëf ku gëm yàlla gëm bés boo bëre fal nay wax xayran yiiw aw walla bokk li yasmut mu noppi voilà fekk yaa ngi mën a wax yiiw del wax yiiw voilà boo wax yiw jeexee ak conseiller wax yiw alquran ak sunnaat laaya biir ak gooyu ak wax loo xam ne mu baax la lu baax la lu loo xam ne lu dagal la boo ci paree noppi voilà booba noppi gi day gën wax ja ndax comme que waxatoo lu am solo bàyyi waaye sinon moom wax moom wax lu am solo moom moo gën noppi voilà waman kan waaye képp koo xamante ne ni yuminu daa gëm billahi ci borom bi tabaraka wa wal mi aaxir ak bés bu mujj ba kooku fal yukrim na daal di teral jaarahu li nga xamante ne mooy dëkkaaleem voilà sa voisin dee leen teral teral bi nag li ci njëkk mooy nga bañ leen di di sonal ak sa coow yu bare sa ay yi nga xam ne moom lay def waaye bu ñëwee nga koy teral ci ay di ko yakkal ak tamit bu ñëwee sa kër nga koy teral voilà te yàlla ci tax voilà mu ngi noonu lépp luy lor nga koy bañ a teg. waaye lépp luy yëwénal ak lu rafetal nga koy def sa digganteeg moom kon fal yukrim na daal di nag ko gëm yàlla ak bis bu mujj ba rek fal yukrim na daal di nekk koo xam ne day teral jaarahu dëkkaalim de voisin wam di voisin wam waman kaana képp koo xam ne yi nekk na yu'minu di gëm billahi ci borom bi tabaraka wa taala wal yawmil axiri ak bés ba nga xam ne mooy bés bu mujj ba fal yukrim noo ko le nay daal di teral dayfahu ganam bu amee gan na ko teral voilà mooy di ko teral nag mooy yow manoo ñëw naan comme que man moom manoo teg ko ci sax nay quoi yow da ngaa nay fii mu ne bëggoo di dépenser dara voilà di am gan di ko tombali di ko toggali suum bi kese naan man moom man moom man moom ci parce que bon suukar seeg façon yi nekkati dara waaye xam nga yàpp moom léeg-léeg bu bare mais yow kii lakkagul yàpp boo ko man man nga ko def ko voilà <laughs> kon yooyu yëpp <laughs> faut pas être minal buxalaa voilà mu <laughs> fal yukrim kooku kon nay teral dayfahu li nga xam ne mooy ganam <laughs> mu ne bi rawahu soloo na ko al-Bukhari imam al-Bukhari wa Muslim imam Muslim rahimahumullah yal na borom bi daal di leen ah, daal di leen eh, yërëm mu ne nag al-imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne al-hadith as-sadis ashar al-hadith as-sadis ashar an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qaala linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam awsinii qaala sallallahu alayhi wa sallam laa taghdab faraddada miraaran qaala sallallahu alayhi wa sallam laa taghdab rawaahu al-Buxaari rahimahullah kon al-imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne alxadisu xadis ba nga xamante ne as-saadisa mooy juróom benn ashara mooy ginnaaw fukk mooy eh, eh, eh, fukk ak juróom benn mu ne an Abi Hurayrata xadis bi mu koy jëlee ci baayu muusum ndaw mi di Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yal na borom bi wa taala kontaan moom anna rajulan kene daa benn góor benn waay radiyallahu anhu sahaaba la woon moom de xaala dafa wax lin nabi dafa ñëw ci yonente mi alayhi salaatu salaam ne ko ah aw si mooy waay waay yonente mi alayhi salaatu salaam mooy dénk ma damay ñaan nga daal di may dénk ay bir voilà mooy conseiller ma maa ngi lay ñaan nga conseiller ma lan nga may dénk lan nga may conseiller qaal yonente mi alayhi salaatu wassalaam ne ko laa taghdab ne ko bul mer voilà faraddada miraara waa ji daal di répété waat affaire yi moom moo xam naa danaan bon c'est vrai waaw laa tax dab waaw bu ma mer quoi laa aw dab quoi mais <laughs> xanaa da naan xanaa ka yenn ay salaam quand ñëw ma fii laay biir ma conseil ma mu naan ma la mu ne ma laa tax dab kese moo am fa raddada miraara mu daal di koy baabu ay yoon yoon naan ko aw si rek yonent ma ne saa saamit naan ko laa taxdab rek ala yeneen ma saa ne ko laa taxdab saa bu ko répété yeneen ma saa ne ko laa taxdab mooy loolu laa lay <laughs> dénk yow parce que mooy docteur xol yi ak yaram yi moom xam na ne kii nii mooy booy agsi moom xam na li la dal xam na kii lan mooy problème am lan moo ko mën a digganteem ak boroomam ana lan mooy gàllankoor bu rëy bi nga xam ne gis nga bu ko dindee yeneen yépp ay dàqu yeneen gàllankoor yépp day tegu mais bu ko demee moom boulevard la yam waxu waaye lu raw boulevard digganteem ak boromam dara dootu ko téye xam na ne kii moom kii gaaw mer mooy mooy problème am moo tax biñ ñëwee euh, laay biir mu ne ko bul bul mer waaye ji répété répété waat saa bu répété mu ne ko laa taxadam bul mer voilà loolu la moo tax dina ñëw ci koo xam ne yow xam nga ne xam na kay boroom xam-xam la rabbaani la yarkat la xam na kojug yonent bi alayhi salaam kojug boroomam kese ci loolu kese lay ne nga ñëw bu la waxee dara defal parce que xam na li tax mu la koy wax voilà <laughs> rawaahu mu ne xadiis bi solo na ko al Bukhari al imaam al Bukhari rahimahullah al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne al xadiisu as-saabi' ashar an abi ya'la shaddad ibn aws radiyallahu ta'ala anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allaha kataba al-ihsaana ala kulli shay'in fa idaa qataltum fa ahsinu al-qitla wa idaa dabahtum fa ahsinu az-zibha walyuhidda ahadukum shafratahu walyurih dhabihatahu rawaahu muslimun rahimahullah kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala kon mu ne al hadis wal hadisu hadis bi nga xam ne as-sabi'a ashara mooy juróom mm, ñaar ashara fukk juróom ñaar bu teg ginnaaw fukk muy dix-sept eh, fukk ak juróom ñaar mu naan Abi Ya'la mu ko koy jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam mooy abu ya'la baayu ya'la waaye na la tuddoon mu ne shaddaad di bani aws di shaddaad di doomi aws radiyallahu anhu yal na borom bi gërëm ko kontaan ci moom an rasulillahi moom sahaaba boobu sayyidina shaddaad muy jële ci ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ke bi de taala kataba dafa bind dafa nekk loo xam ne dafa def al ihsaana ni mu ko bindee ci lépp borom bi lépp rafet la voilà mbindam bi yépp voilà atqana kulli shay voilà sunna allah voilà mooy dafa def nag dogal bind ba pare mooy ni léegi nag mu digle voilà mooy farada wa awjabahu ci jaam wa alzamahum voilà mooy dafa digle teg bind comme kutiba alaykum siyam farataal nañ ci yéen mais lii bi digle bi al ihsan mooy du farata mooy buñ na nee mooy damaa jox comme kutiba mais tekkiwul ni ni mu nekk farata ci kutiba alaykum siyam lool parce que ihsan du farata voilà ihsan rafetal du farata voilà mais mooy la lay jëme nag ca kaw a kaw voilà mu ngi noonu mooy dafa bind digle muy recommandation bu mag waaw al ihsaana di rafetal ala kulli shay ci lépp waaw fa ida qataltum kon nag bu ngeen bu ngeen bu ngeen di rey waaw fa ahsinul qitla na ngeen rafetal ñi nga xam ne moom ngeen di eh, eh, ray mooy lan boo nee ci toolu xare jekku noon bi di ko faat na rafetal ni nga ko faate waaye bu nee nit ko koo xam ne moom mooy moom mooy eh, tegaate peine bi mooy l'exécution des peines moo koy exécuter ñu ñu war a faat ndax am na lu leen sharia faate bu ñëw ñu ne ko kii mu ñëw faat faat yu métti bul jël sam noon faat ko di ko rek dagg nopp yi dagg kii di kii non non rafetal leen ni ngeen di faatu voilà wa ida qataltum bu ngeen faatee fa ahsinul la na ngeen rafetal seenu faat loolu waxuñu assassin bi ah non assassin bi loolu bi rafetal xaraam ñii mooy ñi nga xam ne da ngay faat da am droit ci faat ko moo tax ci toolu xare ak koo xamante ne moom mooy rey nit ñi nga xam ne yoon moo ne nañ leen faat alquran ak sunna moo ne nañ leen faat ka koy def kooku faat damuy faat comme as-sayyibu yi gële wala ki nga xamante ne daa rey nit kooku kenn du na ko ah yow da rey nit yow kay non am na ci droit parce que si ko loolu day exécuter li nga xam ne mooy charia bi borom bi tabaraka wa taala mu ne loolu yëpp jihaad ak yu mel ne bu ngeen ciy def bu ngeen di faat na ngeen rafetal li nga ahsinu taaral alxitlata li nga xam ne mooy faat bi wa ida dabahtum te bu ngeen rendee voilà moo tax xarak bëyëg yooyu kenn du wax dama koo rey déedéet dama koo rendi lañ yox <laughs> voilà kon suñuy wolof daa des wa ida dabahtum bu ngeen rendee fa ahsinu na ngeen taaral az-zibhata li nga xam ne mooy rendi gi voilà <laughs> waaw loolu moom xam nañ ci dara instant yi nii xam nga tey mooy ci ñi nga xam ne ñoom eh, eh, bésu tabaski dimanche la woon tay la lan mercredi mercredi tay mooy dernier jour ayyaamu tashriq bu boobaa mooy bés yi nga xam ne bésu tabaski yi nga xam ne ku ci rayul woon ci bés bu njëkk bi man ngaa ray ba tay voilà bu dee nag ñi nga xam ne ñoom samedi la woon mooy démb mardi bi démb mardi euh, euh, ci la ci moo doon seen dernier jour kon mooy ci tabaski yi waaw loolu ci ci lañ ne waaw jamono yi sabaa eh, yi sacrifice léegi mu ne wa ida zabaxtum te bu ngeen di rendi fa ahsinu na ngeen rafetal ak zibxata li nga xam ne mooy rendi ga wal yuhidda nan la ko nit kiy defee wal yuhidda na daas ba mu ñaw ahadukum kenn ci yéen ku bëgg a rendi la muy rendi xar wala bëy wala ganaar wala yooyu safrata li nga xam ne mooy paaka ba muy ba ba mooy fa ca ñaw fa mu war a rendee na ko daas ba mu ba mu ba ba mu ba mu ba mu ba mu ñaw waaw te ci kaw bu defee loolu buy rendi nag mu ñàdd bàyyi ma bi xar mi nag ñàdd baat bi nga xam ne wal yure te mu nekk koo xamante ne day day day day day day day woyofalal voilà waaw zabihata la nga xam ne moom lay rendi ndax ci noonu ci la mbir mi yombe ci moom mooy xar mi mu ngi rendee noonu paaka bi ñaw na nga ñànd ko bu baax teg bismillah ah allahu akbar wax li nga war a wax rendi loolu mooy li dina woyof lu ñuy rendee contrairement wax waxi ci écologiste yeeg ñi nga xam ne animaliste yeeg ñi nga xam ne ñu naan xar yi waruñ leen a rendeeg yooyu c'est baar di ko jàngal suñu doom yi parce que ñun jàngaluñ suñu doom yi dara waaw ku jàngal sa doom dëgg-dëgg sa kër bu demee ci école bi xam na lan lay def même bu dee ne dina déglu maîtresse yeeg yooyu di wax di jaay ne ay animaliste lañu ñoom ñoo am yërmande nga dégg ñi xamul dara ci ñun naan ñii ñoo am yërmande quoi aka ñoo am yërmande léegi ñoom ñoo am yërmande léegi l'islam amul yërmande wal iyaazu billah tan moo dina yërëm mbindeef yi yàlla bi leen bind hein kan moo dina mbindeef yi arhamul arhamul makhluqina bil makhluqin kan la kudul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa maa arsalnaaka ndaw yàlla bi kan moo gën a jër mbindeefu yàlla yi malaaka yeeg yonent yeeg nit ñeeg ginne yeeg korondom yeeg xar yeeg mbaam yeeg wayow gëléem yeeg poson yeeg lépp kan moo leen gën a yërëm borom bi tabarak yonent bi alayhi salaam kooku la suñu borom yónni mu wax ñu lii nga dégg ay ñoo xam ne jël seeni doom jàngaluñ leen dara luñ leen xamal dara tabaski bi bari na fii ci tugal yoo xamante ne nii nee nañ seen doom yi dañu lekk xar parce que non c'est barbare voilà ni ñuy rendee xar yi qu'est-ce qu'ils ont fait non c'est horrible c'est horrible voilà parce que dem nañ ci école bi ñu dul leen leen fa seen bopp yoo xam ne parce que seen bopp yi dafa dafa fi fara da dus new ci woon amul dara loo xam ne baayam defoon na ko ci moom xamaloon na ko yi amul mu dem lu ñëw fëkk leen tabaski jot nañu ay ay ay ay ñoom moom ay pat la ñuy lekk quoi même bu dee baay jënd na xar mi xar mi non non non ñun duñ ko laal parce que sa ça ça des cadavres quoi walla iyaazu billah xamul ne sunna yonent bay saa salaam millata abikum ibrahim yoonu suñu baay sayyidina ibrahim te yonent bi saa saam suñu boroom ne ko summa awhaynaa ilayka an ittabi' millata Ibrahima haniifan wa maa kaana minal mushrikiin ginnaaw gi ñu wax yu la yow sayyidunaa Muhammad alayhi salaam ne la toppal tànki sayyidunaa Ibrahim haniifan mi nga xam ne daa coowooral lépp jéngul lépp dafa jéngul lépp jublu ci boroomam kese te bokkuloon ci ñuy bokkaale moom moom moo def lii tabaski moo ko def sunnaam la. yonent bay saa saam ñëw def ko bu gën a dee am solo ndax def bu yonent bay saa saam def moo tax mu gën a féete kaw lépp loolu ngay gis ay jullit nangu di xiyaana ni seen doom ñëw naan ça c'est barbare ñu ñu ñuy reetaan quoi naan ah xale yi de ñoom ay tubaab lañu ah, nga dégg ñu gën a inconscient naan ma ñun moom xam nga loo defit mooy tubaab bi buñ ñu demee école yi ma ne defoo dara nga lépp mais après looloo ma am même au Sénégal est à l'école lépp li ñuy jàng ci école bi loolu daal di poog diine ñun mën nañ duñu waxtaan ak suñu doom yi duñu leen xamal diine duñu leen xamal dara discussion amul amul ñun daal nañ ñuy doxal suñuy bëgg-bëgg suñuy namm-namm bu ñu naree toog sax fu ñuy waxe diine wala di waxtaan waxu waxu waxu lu sensé wala lu ngi dem leen kenn ma dem leen dem leen du ngeen leen boole ci dara ñu dem waaw buñ demee ci école bi école bi moom dinañ wax ak ñoom ndax ñoom dinañ discuter waaw bu boobaa nag ñu jël ñoom seen façon yi ñu gis ne moo jub te noonu la war a dunde ñu rokkos ko sa bopp doom ba mu fees tel waaw ñooñu moom bu màggee nekk ate bu mu la yéem nga toog naan kii sa doo doo ñu mën a fexe ba mu julli ndeke ba mu yeewoo ba mu kiiwee daa ne day def ba prosement ñii rendi xar yi ñi naan leen ñu rendi xar yi ñoo naan ñu julli te lool c'est barbare kon julli yi jarañu dara devenir un grand athée boo xamante ne wallahi alladhi la ilaha illa la buy dund sa biir kër te Seydina Muhammad nga ko tuddee alayhi salaatu wassalaam ñun dañuy fontu ñun wallahi ñun dañuy fontu te yonent bi saa waxoon nañu kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi képp ku nekk ci yéen ab sàmm la te sàmm bu nekk dinañ ko digal ca lañ ko doon sàmm lañ ko digaloon ñu sàmm lii manul woon a ñàkk ñu wax ko c'est vrai nekkuñ ci ça mais il le faut lii dafa am solo kër yu bari noonu la dugal fii seen booy yu bari xale yu bari nee na du ñu lekk yàpp wala ji non buñ amul ba amuñ pexe dañuy mos tuuti kii parce que mais mais buñ koy def sax ak gêne ak ñàkk ci parce que amuñ leneen voilà lu tax parce que xamaloo ko liñ ko war a xamal yow kër gi defoo li la war. waaw nga bàyyi les athées les les athées bokk <laughs> voilà bala nga xool saa yi les les athées mooy la waaw les athées ñoom ci seen bopp éducation nationale ak daa yooyu nga xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu yooyu yooyu bokkul sax ci seen programme ay évolutionniste lañ mbokk ay taalibe Darwin lañ mooy ay France deux ak façon yooyu yooyu lañuy jël drokkos ko ci xolu eh, eh, suñu doom yi wal iyaazu billah fekk sa sa doom defoo ci woon dara ndax bu gëm yàlla jiitoo xam njàngaleen yonent bi saa saa bu demee dina ko dégg man ñii est-ce que dégguma lool yow mi may dégg te defoo noonu ñoom yow eh, ma soo dégg lool ñu naan la ñii se barbare est-ce que daa tax dalaa dévier yow parce que daa am luñ la yare woon daa am luñ la yare woon luñ la tegoon moo tax mais yow tegoo sa doom ci dara amul fondement amul dara waaw ku ñëw da ko yóbbu c'est ça ñu nekk fi nag naan walla xam nga xale yi ma ne yow la c'est te borom bi dina la ko laaj ëllëg yow xullee leen niñ fi xullee ba suñu doom yi nekk ay ate waaw bu boobaa ñun dinañ xam ni wal iyaadu billah kon al imaam an-Nawawi mu ne bi rahimahullah wa voilà wal yurih zabihata loolu mooy ñu lay gëmloo naan dóor ko courant mas ko courant dóor ko décharge courant électromarcose ak yooyu ñuy def loolu mooy loolu mooy mooy mooy mooy li li ànd ak humanisme moo ànd ak ak ak ak nite ak yërmande wala yàlla bilaa du ngeen bàyyi wu kàcc way jël courant masse doomu tël décharge électrique muy kaddi kaddi ba dee ñu ne loolu moo gën nga ñëw daas paaka bu baax tëral ren di nga xam ne benn mettit lay am jeex na mu woyof ci moom ñu ne nga dóor ko décharge courant muy tëg léeg-léeg nga dóor ko ko bu xaw moy